wa min aayaatihi manaamukum billayli wannahaari wabtighaa'ukum min fadlihi inna fi daalika la aayaatin li qawmin yasma'uun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayab ñaar bi ak ñett wa min aayaatihi bokk na ci màndarga yi wane sañ-sañam ak kàttanam ak man-manam tabaaraka wa ta'aala manaamukum billayli seen nelaw yi nga xam ne moom la leen di roof ci guddi yi wan nahaari yi waaye ci bëccëg gi ko min fadli mooy ci bëccëg gi mu defal leen ci yéen ngeen di mën a sàkku min fadlihi ci ngëneelam ci li nga xamante ne nii mooy ci la leen defal wabtigha'ukum min fadli ci xéewalam yim def ci kaw suuf ngeen di xëy di mën a liggéeyi waaye ngeen di nelaw ci guddi yi waaye ci bëccëg yi ngeen man di sieste ngir mën a dallu bu ko defee ngeen gën a a taxawaat yeneen liggéey yu ngeen di def wan nahaari wabtighaa'ukum ak càkku gi ngeen di sàkku min fadlihi ci ngëneelam gu yaatu gi mu def ci kaw suuf inna fi dhalika nekk na ci loolee la aayaatin am mànday màndarga li xaw qawmin waaye ñeel ñan nit ña nga xam ne yasma'una ñoom ñooy dégg digg goo xam ne dina leen jariñ mu ne wa min aayaatihi ba léegi bokk na ci màndargaam yi suñu boroom a ngi recensé bopp ba léegi di lim lenn ci xéewalam yu rëy yi nga xam ne bu ci nekk rek waroon naa tax nit ñi wéetal ko de mu ne wa min bokk na ci màndargaam yi wane man manam ak sañ sama ñaw tantanam yuriikumul barqa moo leen di yor moo leen di wan melax mi melax mi muy xaw fan moo xam ne day tiitloo waate waaye wa mooy nekk koo xam ne tamit day joxe xemmeem mooy day tiital ña ñi nga xamante ne nii mooy ne daa am loo xamante ne nii mooy kiy wayaasi loolu nga xamante ne nii bu gisee mooy mbir yi mooy mooy melax mi mën na leen a dal seen foudre waaye daal di dal li nga xamante ne nii mooy seen warwaay yi seen moo xam avion yeeg yooyu ak li nga xamante ne éclair yi ne ci rës man na koo waddal waaye it ngay daw ji tali bi rek rek melax mi ne rey man naa indi ay ay ay ay ay accident wala lu man di demee wala saw fas melax mi wan ne ko ne rës mu daal di wadd yéen ñëpp ngeen daanoo kon mu nekk loo xamante ne ni yàlla barka melax ni xaw fan ngeen fii tiitee waaye wa tamaan waaye ñi nga xam ne nag ñooy baykat yi buñ ko gisee dañuy kontaan am ci xemmeel bu baax ne ah waaye mbir mii de moom am ci yaakaar bu baax këne waaye lii de moom moom mbégte la ci suñu mbay nii waaye it mbégte la suñu ndox mi nga xam ne même bu ñu bayul suñu réew mii nga xam ne dañoo soxla ndox ndax ñépp soxla ndox nappe phréatique yi muy suuf si bu amatul menn ndox gis nga suñu lag yii ñu yor ak yi nga xamante ne mooy suñu sones yeeg yoo yële dootuñu am ndox de mu nekk loo xamante ne day xem nem loo it moom melax moomale waaye wa yunazzilu mu nekk di wàcc moom borom bi mina samaa'i ci niir yi ma am ndox fa yuhyi bihi al arda mooy bu bu bu melax boobu ñëwee nga xam ne day tiitloo ñenn ñi mooy di xemmem loo ñenn ñi suñu borom wàcc ci ndox moo xam ne ci niiri la koy jóge fa yuhyi bil nee na mu daal di ci dundal suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu deewee gent dara amatu ci woon inna fi daalika mun a nekk na ci loolee la aayaati nay màndarga yuy wane sañ-sañ ak kattanam ak man-manam li qawmin waaye ñeel ñan ay nit ñi nga xam ne na dañuy xalaat mu ne wa min aayaati yi ba léegi mu ne wa min aayaati na ci màndarga yuy ne sañ-sañam ak kàttanam ak man-manan an taquma samaa'u mooy taxaw gi nga xam ne moom la asamaan si taxaw wal ardu ak suuf bi amrihi ci ndigalam ci namm-nammam ci la asamaan ak suuf taxawee ma ginnaaw gi ida daakum bés bu leen woowee yéen ñen ni daawatan min ardi benn woo boo xam ne bu ñu leen bu ngeen faatoo yéen ñépp bañ denc leen ci biir suuf benn ëf rek la mu la mu malaaka ba di ëf ñépp jóg fa ida antum yéen bu ko defee yéen ñépp tuxraju taxruju na ngeen génn ci seen bàmmeel yi de mooy ci seen ajdaat yi wala hu na ko man fi yi mbooleem lu nekk ci biir asamaan yi wal ard ak mbooleem nekk ci suuf yi kullun ñépp rek lahu na moom la ñuy topp de te moom la ñuy toroxlul moom la ñuy topp mu neex leen ak mu naqari leen moom la ñuy topp borom bi tabaaraka wa la jullit bi lii borom bi namm ci moom moom la newee ci kaw suuf waaye yéeféer bi lii borom bi maanduteem mooy dox ci yéeféer bi ba muy doxale ni muy doxalee kon ñépp na même bu dee jàpp na ne moom ci liberté la nekk di mooy borom bi tabaaraka wa la loolu nekkul dara lu dul di feeñal li nga xam ne mooy manifestation wu maandu gi nga xam ne di feeñal maandu gi borom bi maandu ci mbiram kon suñu borom tabaaraka wa taala ne wa huwa alladhi moom mooy ki nga xamante ne nii yabda'ul xalqa moo tàmbali mbind mi su summa ginnaaw gu yu'iduhu mu delloo ko wa huwa ahwanu alayhi te loolu aka yomb ci moom mooy du moo gën a yomb borom bi lépp a yomb ci moom amul lii wa gën yomb ci moom lii wa gën a jafe déedéet wa huwa ahwanu alayhi mooy gis nga indiwaat di tàmbali mbind mi delloo ko loolu lu yomb la wa te loolu le loolu ahwanu alayhi aka yomb ci moom wala huuta moom la ñeel almasalul ala misaal mi nga xam ne mooy mi gën a fi samaawaati ci asamaan yi wal ardi ak wa huwa tamam borom bi mooy ki noot ci nguuram al hakiim mooy ki xereñ ay ay atte mooy walahul masalul ala looloo tax borom bi tabaaraka wa taala moo waxoon mu ne woon falaa tadribu bu leen saddal borom bi tabaaraka wa taala ay misaal moo tax boo koy def sax ba ñëw ba war a def lool dang walillahi al masalul lool moo tax borom xam-xam yi di wax ngir mën a loo xam ne mooy nit ñi duñu ko xam ci ko côté borom bi wala nga yombalal ko ci seenu dégg-dégg nga ne mu ngi mel ni rek bu benn waay amoon loo xam ne nekkoon ab amoon ay jaamam comme noonu après waaye booy dag naan wala walillahi masalul ala borom bi nag moo yor misaal mi gën a kawe mooy lii ngir xëcc kese la ngir yombalal ko ngeen man koo comprendre waaye borom bi sori na li nga xamante ne moom lañ koy joxe ko may misaal de mu ne kon borom bi tabaaraka wa taala daraba lakum moo leen saddal ñeen leen masalan misaal mi naan fusikum ci seen bopp ci seen biir dinakum ndax yéen nit ñi yéen yéefér yi rawatina yéen mimma malakat ay aymaanukum ci li nga xam ne seeni loxo ko moom mooy li ngeen moom seen jaam yeeg yi nga xamante ne nii li nga xam ne moom la seen dejoor moom ci seen jaan yi min shuraka ñoo xam ne ñoom moom kër bokkaaleek ñoom fii ma razaqnaakum ci li leen borom bi wërsëgal fa antum bu ko defee fii ci sawaa yéen ñoom ñoo ñële ngeen yem ci taxshawunahum ngeen ragal leen sax ñoom ka xiifatikum anfusakum comme ni nga xamante ne nii noon ngeen ragale seen bopp yéen kadhalika mu ne naka noon nufassilu lañuy tàqale al aayaati laaya yi li qawmin ñeel ay nit na yi nga xam ne dañuy xalaat waaye nag li am ba des mooy yéefiru màkke yi duñu xalaat mooy lii borom bi joxe nii mooy kan moo fi am jaam loolu lay wax kan moo fi am jaam boo xamante ne nii yow sa jaam yi ak yow yéen a bokk li ngeen am mooy jaam bi ak ki ko ak sangam ñoo bokk alal yi daal nga xam ne yéen a ci yem yow liñ ci mën a def loolu lay def loolu nag borom bi da leen koo jox misaal ngir lan ñoom ñi nga xam ne buñ doon aj naan labbayk allahumma labbayk illaa sharikan huwa lak malaktahu wa ma malak naan labbayka la labbayka la sharika lak naan borom bi bu ñu doon talbiya au lieu ñu wax li lislaam jàng lañ naan la bayka waaye wuyu nañ la la sharika lak amoo benn bokkaaleew borom bi illaa lu dul sharikan huwa lak koo xam ne nag moom yéen ñaar yi na bokk mbir yi de yaa ko moom tamlikuhu yaa ko moom wa malak ak la mu moom kon yow kooku nan la ma ne yow ki nga xam ne nee nga borom bee ko moom comme yow mi koy bokk yow mi ko jàppee yàlla yow moo leen moom léegi nag nga ne moom foog mu bokkaale borom bi daal mbir yi mooy ñoom duñu xalaat lool la borom bi di wax nii kon suñu borom ne balit taba alladina zalamu li am ba des mooy dafa topp alladina zalamu ñi nga xam ne dañoo tooñ seen bopp muy muy muy bokkaale katu màkk yi ahwaahum seen bàkneex yi yéeféer foo gis ba àddina biy tukki bànnee xam kese lay topp bi xayri ilmin ci loo xam ne tegu ko ci xam-xam fa man yahdi ana kan mooy gindi man ki nga xam ne adallallaahu borom bi moo ko seetaan mu sànku wama lahum te du leen ñeen min naasiriina ku leen di dimbali de suñu borom ne fa aqim wajhaka kon nag yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi leen te du mooyu leen yow fa aqim daal di way coow wooral taxawal jublu waj wajhaka taxawalal sa xar kanam li diini ngir ci yoon wii la borom bi tëralal dundin wii doxin wii nii fan nga coowooral nekk ci yoon wi nga xam ne dafa coowooral jëm ci borom bi tabaaraka wa taala te jeng lépp loo xam ne moom la yéeféer yi nekk fitratallahi te nga xam ne nag mooy diine jii ma la teg lii ma la teg lu yoon wii mooy fitratallaahi mooy li borom bi nga xam ne mooy li mu mooñaale allati bi nga xam ne fatara naasa alayha moom la mooñaale nit ñi de laa tabdiila li xalqillah amuluk soppi li nga xam ne mooy mbindum yàlla mi daalika lii ad-diinul qayyim mooy tëralin wi mooy dundin wi nga xam ne mooy wu wi borom bi teg